waan abil abbaasi sahli bni saadin as-saacidiy radiyallahu anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallah dullanii calaa camalin idaa camiltuhu ahabbani allahu wa ahabbani nnaas faqaala izhad fi dunya yuhibbaka allah wasad fi ma inda annaasi yuhibbaka annaas xadiisun xasan rawaahu ibnu maajah wa gayruhu bi asaaniida xasana kon al imaamu nawawi rahimahullah mu indi xadis bii nga xam ne ci garab gi ñu nekk ci tool bi euh, wala muy chapitre numéro cinquante cinq juróom fukk ak juróom di wax ci ngëneelu dëddu àddina ak li nga xamante ni mooy di ñaaxaate ci di ci néewal ah, ak ngëneelu ñàkk ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis mawlana ibn umar radiyallahu anhuma mu ne woon xadiis numéro quatre cent soixante onze ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn mu ne woon wa an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaal axada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mankibayya fa qaal walillahi alhamdu wal minna tey war a gis hadis biñ noon moo ci tegu muy quatre cent soixante-douze ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar mu ne wa an abil abbas mu ngi jële ci sahaaba boo xam ne dàkkantalam bi gën a siiw moo doon Sahl ibn Sa'd tuddoon Sahl di doomi Sa'd as-Saa'idi ko joowoon ca waa Banu Saa'ida ci Ansaar yi radiyallahu anhu la wax mais baayam it saxaaba la woon radiyallahu anhuma ah muy eh, Sa'd Sa'd moom saxaaba la woon comme la al-imaam al-Haafiz Ibn Hajar wax ne moom ak baayam yëpp eh, ñoom am nañ soxba ànd nañoo ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala nee dikk rajulun benn góor benn waay ila nabi ci ndaw yàlla li ci ki ñu solo sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dullani tegtal ma ala amalin ci liggéey ci jëf joo xam ne ida amiltuhu bu ma ko jëfee ahabbani allah boroom bi nga xamante ne mooy boroom bindee fi de dina ma sopp waaye wa ahabbani nnaas nit ñi sopp ma waaw jëf joo xam ne daal bu ma ko jëfee sama boroom sopp ma waaye mbindeefam yi di nit ñi sopp ma fa qaala yonent baay saa saam ne ko izhad fi dunya ne ko dëddul ci àddina waaw dëddul ci àddina boo dëddoo àddina ak liñ ko li ñu fi romb yépp liñ ak ni borom bi melale àddina ci ci ci alquran te ñu gis ko te yi ëpp na loolu comme ni ko imaam waxe dëddul ci tóor tóor yooyu nga xamante ne dalay yàlla taxut dëddu leen boo ko defee de ah yuhibbaka Allah ndax boo leen dëddoo rek sa boroom nga jublu waaw mooy da leen di bàyyi ngir dem ci sa boroom waaw te bàyyi ga nga leen di bàyyi sa boroom a tax boo ko defee ah boroom bi nag dina la sopp waaye wazhat te dëddul faxasal sa xol ci fii ma sa loxoy xol faxas ko ca la nekk maa la nga xam ne inda naasi mu nga fa nit ña boo ko defee de yuhibbaka an-naas nit ñi dinañ la sopp mu ne bii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la rawaahu mooy <coughs> solo na ko ah ibnu maaja al imaam ibnu maaja di muhammad ibnu yaziid al qazwini rahimahullah mu ne wa xayru ak keneen ñu dul ñoom bi asaaniida ci ay sanad xasana keneen ku dul moom nag loolu imaamul xaakim moom daal yi ci mustadrakam waaye na ko noonu imaam at-Tabarani soloo na ko ci Mu'jamul Kabir waaw am aan ñoom ñii lay wax euh, la imaam an-Nawawi di wax mu ne nag bi asaaniida ci ay càllale xasana yu baax noonu la imaam an-Nawawi wax euh, même bu dee après dinañ gis ci biir taxrij bi que loolu euh, boroom xam-xam yi ñu bari ànduñ ceeg moom waaw que ne xadiis bi nii wér na voilà kon mooy xadiis bi ci arbaina yi moo doon xadiis numéro trente un ah numéro 31 ci arba'in al arba'in an-nawawiyya ah <coughs> kon mu ngi nii mooy fanweer beeg benn ci hadith al arba'in an-nawawiyya rahmatullah alayhi léegi nag eh, kon première njàngat ñu ñëw kon nee na imaam Ibn Maaja moom moo ko solo waaw ci ñi ñu fa doon gis wax nañ la ñu ko solo al imaam Maalik solowu ko imaamu Ahmad solowu ko. imaamul Buxaari solowu ko imaamu Muslim solowu ko imaam Abu Daawud solowu ko imaam at-Tirmidi solowu ko imaam an-Nasaa'i solowu ko ki ko solo ci seen biir mooy al imaamu Ibn Maaja rahmatullahi alayhi wax nañ na ñeneen ñu ko solo daal imaam al-Haakim ak imaam at-Tabaraani rahmatullahi alayhi léegi nag ñu ñëw al imaamu Ibn Maaja nan la ko solowee te bu boobaa dinañ wax càllale yi parce que maa ngi lay junj léegi ne imaam an-Nawawi rahimahullah li mu wax noonu gaayu ñu bari ànduñu ci de comme ni nga xamante ni boroom al euh, kii al jaami'ul ulum wal hikam di al imaam euh, al haafiz al faqih Zaynuddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Shihabuddin ibn muy moom lañ gën a xamante ibn Rajab euh, ibn Ahmad ibn Rajab al Hanbali al Baghdadi rahimahullahu ta'ala al Hanbali eh, bi nga xamante ne ci lay sarah hadis boobu wax nañ la mooy 31 bi. ci arbaina yi dane imaamul ah kii nii de nii la ko waxe déglul déglul dane hada al hadith xarrajahu ibnu maaja ah, dinañ ko gis min riwayati xaalid ibn amr al qurashi an sufyan ath-thawri an abi hazim an sahl ibn sa'd wa qad dhakara ash-shaykh rahimahullah anna isnaadahu hasan wa fi dhalika nazar waaw <laughs> loolu la mu ne xadiis bii de imaam Ibn Maaja moo ko génne ci téereem mu jaar ci riwaaya Xaalid di doomi Amr Xaalid ibn Amr rahimahullah ko joowoon ci waa Quraysh mu jëla ko ci na di Sufyaan as-Sawri mu jëla ko am an habi an Abi Haazim moom mu jëla ko ci Sahl ibn Sa'd mu ne waaye sëriñ bi de muy al imaam an-Nawawi tudd na ne rahimahullah yal na ko borom bi yërëm kene sanadam càllaleem de bu baax la mu ne wa fii zalika nazar loolu nag lees di seet la de lees di seet la lu tax léegi nañ ñëw ci càll nañ ñëw ci Euh, ni ko imaamam na euh, euh, te te te yoon yooyu yëpp ñeneen ñi jaar feneen yëpp dañuy terminer ci même chose bi voilà <laughs> waaw nañ jël maaja nan la ko solowee ko indi ci kitaabu zuhd baabu zuhd fi dunya foofu la ko indi mu ne haddathana abu ubayda ibn abi safar moom al imaam ibnu maaja rahmatullah alayhi mu ne haddathana nettali nañu abu ubayda di Abu Ubayda ibn Abi Safar rahimahullah di Ahmad ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Safar Sa'id ibn Yahmud Abu Ubayda al-Kufi al-Hamadani rahimahullah al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar dana kii nii ci Taqrib at-Tahdhib saduqun yahin waaw dëggu na de waaye nag day def def la de waaw loolu rek premier loolu problème la parce que saduqun yahin <laughs> loolu benn problème la déglu kon mu ne qaala kon moom imaam ibn Maaja ci kii la ko jële waaw mu ne qaala mu ne haddathana Shihab ibn Abbad mu ne ki ñu nettali moom Abu Ubayda mooy Shihab ibn Abbad di Shihab ibn Abbad al-Abdi Abu Amr Abu Umar Abu Umar al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom moom ku wér la thiqa la comme daal imaam al-Hafiz wax ci Taqrib at-Tahdhib mu ne thiqa kon kooku du wax ji qaala mu ne haddathana Khalid ibn Amr al-Qurashi mu ngi noonu nag fii mooy premier lii sax am na problème bu daw bi ñu la naan euh, saduqun yasim bële Abu Ubayda waaye fii nag mooy problème bi muy Xaalid nii Ibn Amr al-Qurashi moom nga dégg sànq al imaam Ibn Rajab rahimahullah naan xadis bii ci yoonam la jaar mu jël ko ci Sufyaan as-Sawri rahimahullah Xaalid mu ne moom Shihaab ibn Abbaad mu ne haddathanaa nettali nañu Xaalid ibn Amr de Xaalid ibn Amr al-Qurashi tuddoon Xaalid ibn Amr ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Sa'id ibn al-Aas gis nga bokk ñoom eh, Amr ibn al yi ah, ñoom seen mbokk yooyu doonoo jële eh, mooy mooy mooy mbokk ñoom mbokk ñoom Seydina Usmaan la voilà mooy <laughs> Umayya ak ñoom Abu Sufyaan ñoom ñooñu voilà foofu la du du du Aas bële <laughs> voilà kon <coughs> mooy Sa'id ibn al ñoom nga xam ne eh, foofu la ko Abu Sa'id al-Kufi rahimahullah léegi moom mi <coughs> fa la wax ji nekk nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu koo daanaka dëgëraluñu ko waaw dëgëraluñu ko diitu imaam Yahya ibn euh, Yahya ibn Ma'in rahimahullah imaamul jarh wa ta'dil dane kaana kazzaaban yakdhib waaw <laughs> haddatha an Shu'bata ahaadiisa mawdu'a allahu akbar Yahya ibn Ma'in nee na gis nga waa ji di Xaalid ibn Amr kaana nekkoon na kaddaaban expliqué kat la woon wax kat lu amul la woon dañu expliqué expliqué xam ngeen lu expliqué <laughs> mooy daroon nar <laughs> bu mag a du ci sax bu ndaw waaw doon ku lool sax nar kat bu ndaw bu mag a mag waaw yekk bi mu da doon da nar <laughs> waaw haddasa nettali na an Shu'ba naan day jële ci Shu'ba ibn al-Hajjaj ahadis ay hadis yoo xam ne mawdu' yoo xam ne moom moo ko sos dañ koo sos waaw dara am ci Allahu akbar <laughs> moo tax am na kenn ci taalibe mi moom Yahya ibn Ma'in nee na dama koo laaj rahimahu rahmatullah alayhima laaj ko ci mbiru Xaalid ibn Amr mi mu ne fa dammahu damman shadidan walam yuwaffiqhu mais mu ŋaññ ko ŋaññ gu tar te dëgërulu ko Allahu akbar imaamul Buxaari rahimahullah kanta moom mu ne munkarul xadiis waaw te imaamul Buxaari moom dafa wuteeg sëriñam bii ñoom Yaxya ibn Yaxya ibn Ma'in ndax Yaxya ibn Ma'in moom waaw waxoon nañ la fi ay mbiram mañ naan teew ñi nga jëw yéen mu ne waaw man ngeen di wax ñii nii ma wax ne kazaab ñii nangam ak nangam parce que dañuy nettali mbir naa yonent bay saat saam nee na ñoom ñépp ñu poñe ma yow mal qiyam moo ma gënal ma bàyyi noonu nit ñi di jëfe xadiis yoo xam ne man xamoon naa ne ka ko nettali du waxkatu lu am bu ma demee ëllëg ca kanamu yawmal qiyaam yonent bi alayhi salaam laay amal problème te ku am ak pro procès yonent bi alayhi salaam yawmal qiyaam di ko ñàkk. kanta gi ay ba dañ ñëw voilà <laughs> man pare naa voilà kon imaamul Buxaari nag moom daa gënoon a modéré <laughs> ci teggin yu rëy yi moom da ne munkarul xadiis tekkiwul na Yahya ibn Ma'in àndul ak ci teggin sii mooy gis nga boo meree ngir diine wala ñu fiir ngir xam-xam noonu la. xam-xamu yonent way saa saa bi gis gaa yoo xamante ne ay waxkatul amul international di nettali naan yonent way saa saa nee na ni ngay mere tànj teg fële ñenn ñi dañu jàpp ne mais sa waay sa waay tey tàng na wala ko doonu loon waxe nii alors que bu ñu nattee dëgg-dëgg gravité li tax muy wax loolu problème ak gravité wu waxal yonent bay saa saa nga xam nee na képp ko ma waxal lu dul noonu na dem directement duggi safara gravité boobu ak yow xam loolu bëgg nga bàyyi ko noonu ba nit ñi di ko jëfe ah problème boobu moo tax moom muy waxe noonu ak dangar googu kanta imaamul euh, alxaafidul Buxaari rahimahullah mu ne munkarul xadiis mooy alxadiisam du lu ñu nangu quoi waaw moom moom <laughs> munkar la xadiisam mooy day wuteeg ñi nga xam ne ñoo ko gën a wóor fuuf ñoo moo sax wóorul waaw moom moom xadiisam ci boppam la gaay ba waaw moom moom kanta abu abu Xaatim ar-Raazi mu ne kii matrukul xadiis da'if moom matruk la mooy ñi nga xam ne seen wax ci wàllu xadiis seen wax jar da dàq ganaar dangay ku ku ku ku ku ku feebal la waaw waaw loolu na ñu baree ko wax <laughs> kanta imaam ahmad moom dañ koo laaj mun a laysa bi siqa <laughs> waaw moom moom yi eh, dëgërul de dëgërul de abu zur'a abu zur'a ar-razi rahimahullah moom dañu koo laaj ci Xaalid ibn Amr fekk <laughs> Xaalid a ngi ci wetam ah. pour wax la gis nga ñii wallahi ñi ñooy nit ñoo xamante ne nii dëgg kese leen taxoon a jóg yow yaa ngi imagine ab sëriñ bu toog ñu laaj la ci ay mbiram waaye comme que affaire bi xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam amul droit ngir raayalante gannaaw muy maslaa bàyyi noonu naan di di di ko jay comme li nga xam ne moo bari moo bari ci ñun waaw moo bari ci ñun waaw da gis nit koo xam ne di tagg nit xaw koo def ki ëpp xam-xam ci àddina yow bu yàlla defee masoo déglu kooku dara masoo ko gis bés ba ngay jotaay ak moom toog wala dégg mu wax yow dangay am kersa wallahi boo amee dara dangay ngay am kersa te ngi nii diw te diw ma koy wax du ko ñuy nattable na xam na dara mais raayalante gannaaw gi tax muy joxoñ niw diw naan diw di ko kiiwal moom boroom xam-xam bu mag la nangam ak nangam la nangam ak nangam mais bu waxee waaw li Zuhayr ibn Abi Sulma waxoon wax nañ ko keroog lisaanul fata nisfun no euh, kii euh, bi muy wax ne euh, avant loolu ah avant loolu mu ne nit ki <laughs> wa kam min wa ka wa wa wa wa kayin wa kayin min saamitin laka mu'jibun waaw ziyaadatuhu aw nuqs aw naqsuhu fi takallumi lisaanul fata nisfun wa nisfun fu'aaduhu ba nim jeexe mooy ñaata nit ñoo la yéem ñaata nit ku noppi ñaata aji noppi moo la yéem la koy yokk nag sa yéem da nga koy yéem wala lu koy wàññi mooy fi takallumi bu waxee waaw raaya lante gannaaw boobu ci dëgg ñu bari di ko def wal iyaazu billah muy lu grave ndax day sànk ñu bari tax ñu jàppe nit ba di ko topp ay waxam fekk na li muy wax ay njuumte yu bari la waaw ay léeg-léeg ay kufriyaat dëgg lay wax yow nga xam ko ba pare di ko ngir lan ngir rek wala masla ak raay lan te gannaaw parce que bon pour acheter la paix sociale ak tamit pour jàmm pour faire bonne presse wala iyaadu billah nga jënd ko sa diine déedéet Seydina Abu Zur'a rahimahullah moom dañ koo laaj fekk Xaalid mii mu ngi ci wetam Ibn Amr mu ngi ci wetam léegi ñu ne ko mais ñu laaj ko dañ koo njëkk laaj benn waay ne ko mais nasrum nu baab moom ah ah mu ne kooku moom laa yanbaghi an yuhaddathu an an yuhaddathu an kooku warul ñuy nett ñuy jël xadiis di ko jële ci moom waaw nee na ba pare mu ne idrib ala xadiisi jëlal ay xadiisam nga sànni ko ci miir bi mooy amul solo jarul a jàpp ndax kooku du ko dëgër mu ne man euh, taalibe bi ko laaj mais mais ci wetam moom imam Abu Zur'a ah Xaalid ibn Amr nga fa de al-Qurashi mii nga xam ne moo nekk ci jàll bi ah mu ne ko nag ah wa Xaalid aydan Xaalid mii toog sama wetit alxiquhu bi waaw waaw ulxiquhu bi waaw Xaalid nii li ma wax ci Nasr ibn Baab benn lañ mooy seen xadiis jarul jàpp dóor ko ci mur bi waaw allahu akbar allahu akbar te xam-xam lañ ut xam-xam ah, bu ñëwee jàpp loolu nag kooku kooku fan la koy fan lay waxee ji loolu oh, mu ngi noonu kon moo tax moom mii imaam az-Zahabi wax ci al-Kaashif ne moom moom taraku waaw moo dañ koo bàyyi moo tax al imaam al-Haafiz ibn Hajar pour def synthèse lii yëpp ci Taqrib at-Tahdhib mu ne rama ramaahu ibn Ma'in bil kadhib wa nasabahu Saalih Jazara wa ghayruhu ila al-wad' waaw Allahu akbar mu ne ah Saalih mii de Xaalid boobu Xaalid ibn Amr mi imaam ibn Ma'in ko mi ngi ko gise léegi. tuumaal na ko nar te Salih jazara ak ñeneen ñu dul moom dañ ko tuumaal ci ne moom da doon sos di créer li nga xamante ni ay xadiis te li gën a garaaw al-Uqayli li mu wax tamit beneen bu garaaw boo tegee waxu imaam Yahya ibn Ma'in mu ne moom mii de day soloo ay dañuy soloo ay xadiisam mu koy jële ci imaamu Sawri comme ñu ko amee fii ba pare mu ne laysa lahu aslun min xadiisi Sawri lépp lu mu nettali ne ci Sawri li ko jële amul benn cosaan ci xadiisu imaamu muy Sufyaan kon daal gis nga <laughs> kon gis nga euh, al-Firyaabi moom dane kaana yakzib sawaay mi moom da doon wal iyaazu billah kon gis kon affaire bi kon Xaalid ibn Amr ah, ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Sa'iid ibn al-Aas ibn Sa'id ibn al al-Umawi as-Sa'idi Abu Sa'id kon gis nga li nga xamante ne nii moom la boroom xam-xam yi wax lii moom tuuma wu rëy pour ku nekk ci ci càllale waaw loolu moo tax ñu bari boroom xam yu bari na Imaam nawawi moom lii mu wax d'accord ñu ci de parce que ca xadiis boo xam ne ku mel nii Imaamul Buxaari yi ne munkarul xadiis dégg nga li fi ñépp wax. ay kazzab kii wadd wadd da doon da doon nar da doon da xadiis amul kenn ku ne kii ku wér la amul amul kooku sawaay jahabi day ñoom imaam ahmad li ñu wax ñoom imaam abu zur'a sawaay kii nan la mën a nekk ci càllale ñu ne càllale ñu ne xadiis ba baax na loolu moo tax kon Xaalid am Amr kon buñ jëlaatee xadiis bi imaam Ibn Maaja rahimahullah dana haddasanaa abu ubayda ibn abi safar qaala haddasanaa shihaab ibn abbaad qaala haddasanaa xaalid ibn amr al-qurashi kon moom lañ gis sànq an sufyaan ath-thawri mu jël ko ci sufyaan ibn sa'iid ibn masruuq ath-thawri rahmatullahi alayhimaa abu abdillah ponkalu jam euh, jamtu njolooru jamono ah al-kuufiyu euh, rahimahullahu ta'aala Eh, gis nga kee nee moom lépp lum la nettali ci mbiru eh, Sufyaan de toute façon hadiisu Sufyaan moom Xaalid amul cosaan an Abi Haazim mu jël Abu Haazim bi Salama ibn Diinaar al-A'raj rahimahullah at al-Madani al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim moom moom moom kenn dootu ko xam kii moom mooy kenn dootu ko présenté thiqatun aabid Salama ibn moom eh, moom <laughs> moom moom biddiw la bu kenn du laajte Abu Hazim dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam an Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi moom moo la moo ko jëlee ci Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Harith ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari Abul Abbas mooy bi gën a siiw am na nag ñu ne noo Abu Yahya la woon moom ak baayam comme niñ la waxee woon ñoom ay saxaaba lañ kon radiyallahu anhuma Ah, annahu qaala ataa nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun fa qaala ya rasulallah dullanii ala amalin idaa ana amiltuhu ahabbani allah wa ahabbani an-naas fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam izhad fi dunya yuhibbuka allah wa izhad fi ma fi aydi an-naas nan la ko ndee fii yuhibbuka an-naas voilà kon gis nga nii la ñëwee kon euh, euh, gis nga kon affaire bi li nga xam ne noonu la léegi yeneen yi nga ne ma bon attention parce que bon hadith bi amaana bii nii wérul waaye peut-être imaam at-Tabarani ak imaam al ñoom solo nañ ko lool est-ce que wérul ñu ne la nag affaire bi lu loolu loolu loolu loolu fépp mu jaar noonu la waaw mu jaar noonu la imaam al al al al al al al al al al al al al al-Hanbali rahimahullah ci Jaami'ul Ulum wal Hikam ginnaaw bi mu tuddee li ñu waxoon sànq bi ñuy tàmbali ne hada al-hadith xarajahu Ibn Maaja ba wax ne mu ngi jaar ci yoonu ki nga xamante ne mooy Xaalid bi ñu gisoon sànq mu jëla ko ci Sufyaan te nag cheikh bi nag nee na moom moom moom moom lu dëgër la waaye lu baax la wa fii daalika nazar après ci la tudd ne euh, yi nga xam ne moom lañ doon wax sànq yëpp tamit tudd na ko voilà tudd na ko ne waaye imaam Ahmad nee na munkarul hadith voilà ba pare mu ne am na sax beneen yoon dane laysa bi thiqa yarwi ahadithun bawatil waaw ne imam moom yokku na ci loolu <laughs> liñ doon wax sànq mais moom imam al-Hafiz ki euh, Ibn Rajab al-Hanbali mu ne imamu Ahmad fa am na benn jamono dañ ko koo laaj benn yoon mu ne moom du ko wér de day solo ay hadith yoo xam ne neen la voilà kon nag euh, ak indi yeneen yëpp yi nga xamante ne nii moom la ki nga xamante ne nii moom la yeneen boroom xam-xam yi wax Euh, ak yu garaaw yoo xamante ne nii euh, toxal na leen <laughs> mu ne kaay yow li nga naan peut-être mu dëgëre feneen mu ne moom al imaam al haafid ibn Rajab mu ne wa xaraja al Uqayli hadiisahu bi mu andee hadiis bii nii euh, mooy ji mu wax sànq al Uqayli xam nga tudd nañ ko sànq mu ne wax qaala laysa lahu aslun min hadiis Sufyaan as-Sawri gis nga hadiis bii mu tudd. mooy sat fi dunya bi jaar ci as-Sawri ñu yor ko nii nekk ci ci ci Riyad bi nii di ko gis te mu ngi ci arbaina yi hadith numéro 31 na ne loolu amul cosaan man loolu kay yi maa leen ko wax amul cosaan ci hadith Sufyan as-Sawri imam Sufyan as-Sawri masula nettali bi loolu la lu bëgg a wax mooy sawaay moo ko créé <laughs> Allahu akbar léegi nag mu ne waaye <coughs> qaala al-Uqayli mu ne wa qad taaba Xaalidan alayhi Muhammad ibn Kathir as-San'ani mu ne waaye topp na Xaalid ibn Haaris bu mel nii ki nga xamante ne nii topp ko ci eh, ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Kathir as-San'aani ko joo woon ca Sanaa bu Yaman wala bu Shaam mu ne wala allahu <coughs> waaye amaana axadahu anhu dafa waaye li li li boo demee moom ci moom la ko jële Xaalid mii la ko jële wa dallasahu bañ a tudd doon xam ne Xaalid xam ne baroo xam-xam yi daa ñoo xam dañ doon def noonu dañuy xam ne diw mii wéru ñu jële ci moom xadiis boo xam ne léeg-léeg xam ne matn bi baax na waaw matn bi moom baax na mais bés bu ñu tuddee càll bi ne diw mii dañuy sànni xadis bi léegi nag au lieu ñu tudd ko ñu ñu def tablis ay an wala xaw koo xaw koo nëpp nëppal waaw mu ne lu tax ma wax lii man imaam al-Uqayli que ne amaana ci moom mii la ko jële ba pare daal di koy tablis nëpp nëppal ko ba kenn du xam ne ci moom la ko jële mooy li anna al-mashhura bi Xaalid hada xadis bii nii siiwewul ci kenn ku ci Xaalid waaw kon mu ngi <laughs> waaw waaw léegi mu ngi nii quoi te Muhammad ibn Kathir bii sax muy wax même bu dee ne dañoo jàppoon ne sax bon lii amaana la parce que amaana al ihtimaalaat kenn du ko ci teg di dàq xadis waaw manoo jàpp rek ne lii bon voilà sawaay dafa ta amaana sew sawaay amaana taxul ñuy wax waaw al al al al moom bu duggee ci mbir ijmal da koy dugg après wa batala bihi istidlal kenn du ko mën a du ci mën a di euh, kii quoi <laughs> lool ci yow xadis bi rek lañ naan la sukkandikoo borom xam-xam yi inna al xadisa wala inna dalila ida tatarraqa alayhi al ihtimal ah daxalaha daxalahu al ijmal wa batala bihi al istidlal xadis yow xadis boo xam ne sax wér bi alayhi salaam mais boroom xam-xam yi am dégg-dégg yoo xam ne dafa wute ñu naan amaana lii waloon amaana lii waloon amaana yooyu bu baree mooy ijmal ak lëmu da koy dugg mooy day nekk loo xam ne wax la yoo xam ne ko koo takk fenn waaw mënatuñ koo tënk fenn te bu boobaa nag kenn dootu ci mën a see sukkandikoo lan ngay waxati xadiis boo xam ne ci tàllale bi lañ nekk ni loolu yi da ciy dox kon ne waaw bon euh, nañ jàpp ne imaamul Uqayli la àllaam boobu nañu ko tege ne ne bon loolu nañ setal Xaalid nañ setal kii Muhammad bi wax Ibn Kathir as-San'aani ah, grawul léegi sauf que imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah euh, Ibn Rajab Ibn Rajab al-Hanbali moo jiitoon imaam al-Haafiz Ibn Hajar moom moo a bind sax bind na def euh, na sharh Fathul Baari moom al-imaam Ibn Rajab rahimahullah rahimahullah léegi mu ne <laughs> mu ne waaye nag wax ji wax ji sax. mooy wa Muhammad ibn Kathir as-San'ani bi mooy huwa al-Missisi da'afahu Ahmad wa Abu Qatada wa Mihran takallama fihima aydan waaw mu ne wax ji wax ji sax même buñ jàppee loolu mais Muhammad ibn Kathir as-San'ani ci boppam mooy al-Missisi ah. mu ne ko imaam Ahmad ci boppam dana kii wéru te imaam Ahmad dafa bokkoon ñaan dañoo modéré vraiment par rapport ak ñoom Yahya ibn Ma'in xaritam bi rahimahullah moom dafa bu ñëwee ba ne kii moom da'if la mooy buyeboo nga xam ne kii da'if la quoi mooy amatul noo koy noo koy noo noo koy tourner tourner <laughs> ba sawaay nekk ku wér quoi <laughs> ah <laughs> mu ne moom ak ak ak uh, wa Abu Qatada Ahmad ak Abu Qatada wa Mihran ñoom yi ñépp ah, wax na ci ñoom ne ñoom ñii dëgërul am na yoon yoo xam ne ci ñoom ñii la jaar voilà ndax bokk na ñi nga xam ne ñooy taabaa ñoom ñoo topp ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy Muhammad ibn Kathir Abu Qatada al-Harrani ak Mihran ibn Abi Umar ar-Razi loolu jële ko ñoo topp kay boog maanaam Xaalid jële ko ci as-Sawri mais sauf que ñooñu ci boppam ñooñu ci boppam dëgëruñ moom la naan wa Abu Qatada wa Mihran takallama fihima aydan imaamul Ahmad rahimahullah wax na ci ñoom ne nii mooy bu dee takkal la ma fii maa mooy <laughs> wax na ci ñoom ne ñii ñii jaruñoo jàpp seeni wax moo dëgërul mu ne walakin Muhammad ibn Kathir xayrun minhuma yow Muhammad ibn Kathir mi nga xam ne imaam Ahmad ne na wérul moom moo tane ñaar ñi nga xamante ne ñoo ñoo taabaa Xaalid ma le <laughs> yaa ngi gis kon mbir mi <laughs> waaw waaw kon affaire baa ngoongu quoi kon Euh, euh, euh, même bu dee ne am na ñoo xam ne dañu ne Xaalid mii Muhammad ibn Kathir kii siqa moo tax mu ne am na ñu bari ci xofaa yi dañ ne moom siqa siqa waaye imaam Ahmad moom dane moom dëgëru waaw <laughs> moo tax mu ne wa ta'ajjaba ibn Adi min hadithihi hada mu ne gis nga nag Muhammad ibn Kathir <laughs> ah, ah ibn Adi de dafa yéemu na lool ci xadiisam bi <laughs> ba ba moo tax mu ne man de maa adri maa aqulu fii man de xaw ma lan laay wax ci xadiis bi <laughs> waaw moo tax mu ne wa zakara ibn abi xaatim al imaam ibn abi xaatim nee na hmm, annahu sa'ala abaan dafa solo dafa laaj abaan an xadiisi muhammad ibn kathir na ko mais xadiisu muhammad ibn kathir an sufyaan ath-thawri mu tuddal ko xadiis bi <laughs> ba pare mu ne ko hada hadithun batil ne ko hadith bi tuddal ko hadith bi ne Muhammad ibn Kathir mu jële ci Sufyan as-Sawri Sufyan jële ci Abu Hazim mu jële ci Sayyidina Sa'd ibn Sa'd Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi wax ne yonent bi saa saam nee na usat dafa am benn waaye bu jëkkal yonent bi saa saam di ko laaj mu ne ko <laughs> dullani ala amalin idha amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas wa qala uzhad fi dunya yuhibbuka Allah yuhibbuka Allah wa uzhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas loolu bi ko waxee mu ne ko hada di déglu de imaam ibn abi hatim nee na maa laaj aman ko hadis bi mu ne ma hada hadithun batil tuddal ko alhamdulillah hadis bi ne ko lii hadis bu neen la waaw mu bi hada al isnad liñ ci jullu mooy ci sanad bi yushiru ila annahu la asla lahu an muhammad ibn kathir an sufyan amul cosaan hadith bi jóge ci Muhammad ibn Kathir mu jële ko ci Sufyan Thawri Allahu akbar <laughs> moo tax al imaam ibn Mashis nee na ibn Mashis boog al imaam ibn Mashis al imaam ibn Mashis nee na damaa laaj Ahmad mooy Ahmad ibn Hanbal am hadith Sahl Sahl ibn Sa'd mu tuddal ma hadith bi ah léegi mu ne Ahmad ne imaam Ahmad ne laa ilaaha illallah ta'ajjuban mooy rek boo boo yéemoo quoi xam nañ ko boo gisee lu dee yéemu ne mais man yarwi hadal xadis ne ma kan moo di ma ko laaja ma ibnu mu ne ma kan moo nettale xadis bi kan moo ko solo qultu ma ne ko mais Xaalid ibn Amr ah, mu ne fa mu ne waqaanaa bi Xaalid ibn waaw mu ne ñun de dal nañ ci mooy wax nañ ci moom loo xam dañ ko waroon a wax te ne wérul wasakatan ginnaaw gi mu noog noog Ahmad waaw waaw mu ne muraaduhu imaam al-Haafiz ibn Rajab mu ne mais muraaduhu al-inkaaru ala man dhukira lahu man dhakara lahu shay'an min hadiith Xaalid haadaa bi annahu laa yashtaghilu bihi waaw <laughs> mooy day bañ ne képp koo xamante ni daa tudd dara ci mbiru ah Xaalid bii que ne moom laa yashtaghilu bihi bon soxlaalu ko quoi kon nag. am na ñeneen ñoo xam ne soloo nañ xadiis bi imam al-Hafiz ibn Hajar ibn Rajab radiyallahu anhu wa rahima mu ne wa xarrajahu Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam xam nga sànq wax nañ la imam at-Tabarani yi soloo na ko imam al-Hakim mu ne imam al al Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ibn Sallam indi na ko ci kitaabul Mawa'id waaye mu jaaraat ci même problème bi Xaalid ibn Amr mo ba pare mu ne moom bi mu ko solooyee da ne qaala kuntu munkiran li hada al hadith waaw fa haddathani hada ash-shaykh ya'ni waki'an annahu sa'alahu anhu wa lawla maqaalatuhu hada la tabattu mu ne man hadith bi dama koo bañoon de mooy nangu ma ko woon waaye fa haddathani hada ash-shaykh waaye man de al uh, al-Qaasim ibn Sallaam cheikh uh, bii mooy Waki' Waki' mu màgg mi al-Kufi ah nee na moom mu nettali ma te hmm, ni laaj na ko xadiis bii nii mooy laaj na ko ko mu ne bu dul woon wax jooju ma Waki' wax konoon te kon xadiis bi doonu ci woon bàyyi xel waaw <laughs> <laughs> waaw mu ne xadiis bii de waxa raja imaam al-Hafiz Ibn ba léegi ci Jaami' al-Ulum wal-Hikam ngir ñu ndax lii dafa am solo. waaw bu fi kenn yaakaar def fii mu ne yii nii amul solo waaw ak am solo parce que lépp lu ñuy askane la yonent bi saa saa daa war a leer <laughs> mu ne wa xaraja ibnu Ali mu ne al imaam ibnu Ali rahimahullah génn na hada al hadith fii tarjamati Xaalid ibn Amr def tarjama Xaalid ibn Amr mi eh, génn na hadith bi mu ne wa zakara mu tudd riwaayatu Muhammad ibn Kathir mooy beneen bi lahu aydan wa qaala hadha al hadith an as-Sawri munkar mu ne hadith bii de te ñoom ñaar ñëpp ci as-Sawri lañ jaar Muhammad ibn Kathir ci as-Sawri la ko jël Xaalid ci as-Sawri loolu lañ wax mu ne lii munkar la waaw du hadith bu ñu nangu bu ñu xam waaw <laughs> waaw kon nag euh, affaire bii nii euh, lu garaaw la imam al-Hafiz Ibn Rajab mu ne wa rawahu Zafir tamit solo na ko yaani ibn Salman mu ne moom soloo na ko di doomu Salmaan jële ko ci Muhammad ibn Uyayna di mbokk di frère Sufyaan ibn Uyayna mu jële ko ci Abu Haazim at-Tammaar ah, al-Madani muy eh, mel na mi ngi gis sànq eh, an ibn Umar waxul ci Sahl ibn Sa'd waaye moom Abu Haazim mu ko jële ci kan nee na ibn Umar waaw mu ne waaye Zaafir wa Muhammad ibn Uyayna kilaahumaa da'if mu ne waaye fii problème bi beneen problème dafa am mooy Zafir ci boppam ak Muhammad ibn Uyayna di frère Sufyan mu mag mi mooy beneen Sufyan bi Sufyan Sawri moo gën a mag Sufyan ibn Uyayna ñoom ñëpp moom Sufyan ibn Uyayna Kufa la waaye Makka la ne woon moo doon imam Makka Sufyan Sawri nekkoon Irak Kufa waaw ñoo ay contemporain la ñoon ak imaamu Malik ay xarit la ñoon mais mu ne waaye frère bi bi Muhammad ibn Uyayna ci boppam moo mag Zafir ñëpp ay da'if lañu wéruñ voilà comme quoi sama mag wala sama kii wala ku ñu xam ci diine la wala sama baay defu la kii ah gisoon nga Waki' mi ñu doon tudd sànq ah Sufyan ibn Waki'